bon am na lu luñ ci waxoon bi ñuy doora doora commencé af euh, kii bi ñuy gis bismillahir rahmanir rahim am na luñ ci gisoon luñ ci waxoon arrahman mooy dafa bokk ci turu yàlla yi mm-hmm. moom mi nga xam ne moo ne walillahi al asmaau alxusna fad'uhu biha mu ne ñeel na buur yàlla al asmaau alxusna mooy tur yi nga xam ne ñoo yu rafet yi mu ne nag fad'uhu biha bu ngeen di ñaan borom bi subhaanahu wa di ko ñaan seen soxla ak seeni aajo dee ko ñaan di jaare ci turam yu rafet yooyu te sell te màgg moo tax mu bokk ci teggi ni ñaan lii tax na ñaan nangu mooy booy ñaan nga tudd turu yàlla comme li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon nettali ci waajoo jële ci xadiis bu siiw boobale waa ji nga xam ne ah, moom condition yi tax yàllay nangu ñaan yépp dafa nekk ci moom waaye nag le problème mooy waa ji moom li muy lekk lewul li muy naan lewul li muy soloo lewul lépp li muy nourriture am léppam dara lewul moo tax ñaan gi voilà loolu moo tax ñaan gi nanguwul yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy tudd noonu li boroom xam-xam yi di wax ne li mu wax ci waajooju loolu mooy condition yi tax ñaan nangu yépp dafa dajaloo ci waaj yi mais nag malheureusement dafa am loo xam ne moo mujjoon di problème ba tax ñaanam nanguwul mooy li muy lekk daganu bokk na ci condition yooyu dane wa dhakara la mu tudd benn waay boo xam ne achansa dafa da achansa dafa poussière mooy dafa sonn axbara daal di pënd loolu mu ci wane lan mooy nit booy ñaan borom bi da ngay wan sa da ngay wan ne dangaa aajowoo yàlla mm, pas di ñaan ñaan boo xam ne wan ne waaye boo ko defee baax na boo ko deful garaawul ah mm. non mooy da ngay won ne yow da ngaa sa borom da ngaa soxla. te doo dara ci kanamam yow doo dara sax. Ah. ci même si sa kanamam muñ dee fii. Hmm. doo considérer sa bopp di dara. Hmm. yu tiilu safara pare mu nekk ci tukki ndax tukki bokk na ci lii tax. Hmm. bokk na ci tax ñuy nangu ñaan. nit ku nekk tukki. kooku naa ñaanam day gaaw a nangu. waaye malgré lool yamuddu yadahu mu ngi tàllal loxom mooy tàllal loxo tamit dafa bokk ci tegginu booy ñaan waaw naan yaa rab mooy di tudd boroom bi yaa rab mooy di tudd turu boroom bi nga xam ne moom mii créer nit ñi di leen jaarale ci étape ci étape ba fi mu bëgg ñu yem moom mi jële doomu aadama ci nekk liir nekk fœtus avant fœtus mu nekkoon toq man yu ainsi de suite ba ni muy nekk ba nekk ponkal moo xam ne jàpp na ne àddina bi ñépp moo leen man kooku nga xam ne mooy ar-rabb mais mooy ki nga xam ne moom mooy boroom moom moom ñépp tamit muy tàllal loxoom di tudd tur bu màgg boobu di ñaan yàlla mais malheureusement li muy lekk li muy naan li muy consommer dara daganu ci ak li muy sol li ñu bëgg a wax foofu mooy lim ne walillahi al asmaul husna fad'uhu biha kooku jël na waa jooju yonent mi alayhi salaam di wax jël na ci tur yu sell yooyu di ñaan yàlla di ci jaare mooy yaa rabb yow sama borom ndax dafa désespéré ndax dafa nekk en dem ba xamatul fan la mu ëllëg xamatul fu mu jëm mm-hmm. léppam ñàkk na ko mm-hmm. moom daal kook di xaar dee rek ak la war a dese léegi muy ñaan borom bi sauf que moom problème am mooy yi mu doon lekk li muy consommer lépp ah. moom dundam yëpp dafa ma doonal dara daganu ci woon kon al asmaul xusna yooyu arrahman bii ci la moo tax booy ñaan di ci tudd ci yenn ci yooyu door a ñaan li nga ñaan arrahman dangay dégg nit ñu bari naan comme bu ñuy firi bismillaahir rahmaanir rahiim ñu naan la arrahmaan mooy loolu siiw na Sénégal lu ñuy waxe noonu mooy rahmaanu dunya arrahim mooy rahimul aaxira waaye firi boobu dese na jub mooy dafa des lu bari te boo ko seetaatee xam ne boobu am na bon matul ndax arrax mooy dañ naan arrahman tur la boo xam ne buur yàlla moom la yor àddina fii ndax arrahman mooy ki nga xam ne dafa fees dell ak yërmande ñépp lay yërëm ñi ko gëm ñi ko gëmul ñi ko weddeek ñi indifférent ak ñépp ak ñi dul soucier wu sax ci affaire am ñépp lay yërëm moo tax yonent mi alayhi salaatu ne hmm. Euh, comme que àddina gii nii àddina gii nii amul bariwut solo amut solo ci yàlla mm-hmm. moo tax mu ne bu doon ne àddina am na poids bu toll ni euh, laafu yoo mm-hmm. ci yàlla benn yéefe kenn du weddi yàlla ba pare mm-hmm. di fi consommer lu toll ni guuxu ndox gorge doo sax doo ko mën a fi ko ndax bu bu amoon poids bu toll noonu yàlla du ko maye du leen dimbali ci lool du leen xéewale sax ndox mu ñu naan léegi ñoom dañ naan la arrahman mooy turu yërmande bi yàlla yor pour àddina pour ñu ko gëm ak ñi ko gëmul ak ñépp ba moo tax ngay gis ñu ko gëmul di am sax léeg-léeg ci matériellement lu ëpp ñi ñu ko gëm alors que arrahim ñu ne mooy foofu nag c'est exclusivement réservé pour ñi ko gëm alaaxira mais loolu noonu loolu noonu mooy wax jooju noonu mhm. euh, mooy firi boobu des na mhm, waaw mhm. ndax arrahman mooy ne buur yàlla moom moo meloo noonu meloom la boo xam ne yërmande gi àddina ak alaaxira rahman day daw àddina ak alaaxira contrairement ak li ñee di naan àddina ak allah non loolu hmm. ah, moo tax muy wax ci suuratu Maryam mu naan yawma nahshurul muttaqiina ilar rahmaani wafdan lii wane ne alxuraan ci boppam moo wane ne façon tekki bopp te pourtant moo gën a siiw senegal presque koo dégg loolu lay tekkee bismillahir rahmanir rahim arrahman pour àddina arrahim pour alaaxira alors que alxuraan ci boppam moo wane ne mbir mi du loolu yàlla nee na yawma yuhsharul muttaqiina ila rahmaani wafdan dane bés bi nga xam ne ci laay dajale mooy dekkil dajale pang al muttaqiina ñi ma ragaloon ñi ragaloon yàlla ila rahmaani jëmaleen ci rahmaan wafdan ñu def ay mbooloo wi mbooloo ay délégation délégation mais waxul yawma yuhsharul muttaqiina ila rahimi wafdan pour wan la ne baatu rahman moom melo boobu mooy du deñ di nekk ak borom bi su mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala la ma sa mel que ça soit àddina ak àllaxira du ne da koo réserver non ñépp la loolu benn affaire la buy wane nekkoon euh, mooy façon boobu noonu mooy ne kii bu njuumte la hmm. euh, ba pare mu tegoon ci naan laa yamlikuuna shafaata illa man ittaxada inda arrahmaani ahdan ci même saar boobu aaya bi ci tegu bi ci teguwaat mu ne nit ñi bu àll al yawmal qiyam du ñu am ku leen ràmm du ñu am possibilité ràmm du ñu am possibilité ñu ràmmu leen ludul te tamit du am possibilité mën a ràmm ludul koo xam ne ittaxada inda rahmaani ahdan moom dafa façon kóllëre ak boroom mooy kóllëre gi doxoon ak boroomam muy mu jaamu ko ci kaw suuf comme ni mu ko ko digale mu def ko kooku lay récompenser muy man a rab mu waate kon yooyu yëpp day wane ne bon loolu euh, bon façon firi boobu alxuraan ay wane ne sax du loolu ah in kullu man fi samawati wal ardi illaa aati rahmaana illaa aati rahmaani abda illaa aati rahmaani abdan mu ne amul kenn koo xam ne lu dul lu nekk asamaan ak suuf lu dul ne day dëkkal day dikkal borom bi subhaanahu wa taala abda nekk jaam jaam nga mën a doon ci kanamam ah, ak suuratu naba yi suuratu naba yi mooy am mayat hmm, fin bi fin bi bi muy wax arrahmaani eh, yawma yaqumu yawma yaqumu ruuxu mu ne bés bi nga xam ne ci la Seydina Jibril yi taxaw wal malaaykatu loolu am na ñu ko fiiree ne mooy Seydina Jibril alayhi salaam wal malaaykatu ak malaaka yi yawma yaqumu ruuxu wal malaaykatu euh, safan laa yatakallamuuna kenn ñu sàppe kenn du am droit wax illaa man adina lahu rahmaanu wa qaala sawaaba lu dul koo xam ne arrahmaan di buur yàlla mi fees dell ak yërmande moo lay jox permission nga man a wax dara addi ñun ni ñu fooge xam nga da dégg surtout ñun sénégalais yi ni ñu dala xel da ngay dégg gars yi ñoom ku ci am sa sëriñ rek daal di commencer créer yow sa yawmal qiyaamu bopp ak sa waa sëriñ ñu fay demee jekki-jekki naan bu boobaa moom rek kay mën a wax ay loolu moom ku la ko wax mooy wax loolu <laughs> ni pare kenn mën a wax man mooy mooy man ki ma toog mooy ne <laughs> man kenn du fi malaaka dañuy taxaw Seydina Jibril ñu def ran kenn du wax lu koo xam ne arrahman moo ko jox ndigal ne ko waxal te booy wax lu jub ngay wax boo paree noppi amul polémique de kon nag loolu dañuy wan ne arrahman te nag ci foo seetloo alxuraan yone euh, suñu boroom bi ko tudd baat boobu kii turam bu sell boobu mooy boo seetee ay xéewal yu rëy yu mu def te tamit ci baat ci turam boobu de arrahman ci la yemoo ci arash moo tax arrahmanu stawa ala al arsh ci arash la yemoo ci tur boobu la yemoo ci moo tax moo tax bon doomu aadama lu mu man di doon yàlla yërëm na ko mooy bëgg na ko bokk laa bëgg a wax même le athée ndax bu ko bëgguloon sax du ko fi dul indi du ko fi créer du ko def dara moo tax nag yow nit ki moo tax l'islam objectif bi du du nañ fi jële euh, ñi gëmul yàlla ah, ah, lool du objectif ah, suñu borom moo ne man maa leen bind gisoon nañ saar boobu fa minkum mu'minun wa minkum kaafir mm-hmm. gisoon nañ saar bi ah, mu ne man maa leen bind donc ñi foog ne boo dee doo julli rek euh, dañ la war a. ci almeer yi nga war a nekk non non non loolu la lool lool bu doon lool la. yàlla kenn dàq mu ngi noonu yàlla. moo ne maa leen bind. waaw maa def ci yéen mu am ci yéen ñoo xam dañ maa gëm am ñoo xam dañ maa weddi. Hmm. te yeneen temins yu saa saa loolu la doon même affaire bu jihaad nii da doon wax ne man jaahada man qaatala. Hmm. li takuuna kalimatullahi hiya al-ulya mu ne képp koo xam ne dafa xare ci yoonu yàlla ngir baatub yàlla muy lislaam nekk li gën a kawe neewul mu suul yi des ah mm-hmm. yonent mi alei da doon mu fa nee da doon dund ki juif mm-hmm. bi muy génn àddina mbubbam mm. denn mbubbam mbubbam da koo tayle mm-hmm. ab juif ab juif la jox mbubba koŋam ngir mu jox ko nourriture léegi yow boo nee. te loolu. Mhm. loolu mooy bi muy bi muy euh, ces dernières kii ci kaw suuf. yow nga bëgg na léegi kon ñoom ñun dañ ne raw kon bu doon loolu la du ñoo ñooñu ñëpp. boo dul julli rek bokk. non loolu loolu. rejeter les la. loolu réewu julli day am ñu dul julli naa. waaw waaw. day am mhm. ñooñ dañu am ay àtte ahkaamu mhm. ahlu zimma loolu ñu ñu xam la mooy ñu xamul daraay yooyu mais dafa am àtte ay Euh, ci loi islamique. Mm. côté boo xam ne dafa ñi mu concerné mooy ñi nga xam ne. Mm. du ñu ay jullit. Mm. mais di dund ci la terre d'islam. même bu dee charia lañ fay àtte. Mm-hmm. ñooñu noonu mooy dañoo am seeni àtte spécial. yooyu dañu am seen àtte spécial. Mm-hmm. non mais loolu mooy ñu xamulay wax loolu. Mm-hmm. kon ar-rahmaanu muy bu màgg am solo buur yàlla di ci xéewale doomu aadama yi ci biir ak ci biti àddina ak allaaxira ci la yemoo ci arash ah moom nag saar bii nag noonu la tudd arrahmaan moom la ne arrahmaan ba'd a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim ah, balaa lool saar bi hmm. Euh, li gën a dëgër mooy saaru Makka la ndax dafa am euh, lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne saar bi Medina la mooy Madana Medina la waaw moo ma ne am na ñu ne mhm. am na ñu ne madaniya la mais li gën a dëgër mooy makkiya la lu tax hmm. euh, imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi mooy ki jiite ngiiru mooy ngiiru xanbali yi xam nga comme ngiiru imaam Malik comme ni xam mooy dafa am ci ci l'islam bi dafa am ñeenti ngiiru siiw du ñoom rek nag ñoo amoon de am na yeneen mais yooyu ñoo gën a siiw te ñoo représentatif presque yeneen yëpp am na yoo xam ne amoon nañ dem nañ ba amatuñ comme ngiiru imaam al-Awzaa'i wak yooyu ath-Thawriya yooyu amatuñ mais am na yeneen euh, di ci mujj nag mooy bu imaam ahmad rahmatullah alayhi moom dafa bind benn téere bu am solo bu ñuy wax almusnad almusnad ci ci ci suñu jamono jii nii nii mm-hmm. ñu nekk mm-hmm. mooy téere bi nga xam ne moo ëpp xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam téere bi ëpp lu nekk ci xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam ci àddina bi mooy téere boobu mm-hmm. imaam ahmad boobu nag rahmatullah alayhi dafa solo ci xadis boo xam ne bon dañ koy wax mursal mooy mooy mooy ne xam nga bon voilà pour mu ko bañ a nekk lu xaw a <laughs> mu xaw a tuuti mooy xoola dafa am ay mooy ne lislaam xam nga lépp lu ñuy wax daa war a am fu mu tegu mooy warul a nekk rek ay nii laa ko gisee. je pense que foog naa ne nii la ah man de jàpp naa ne non mooy da ngay wax alxuraan wala nga wax xadiis alxuraan moom am nañ ko mu leer lii bii nga yor ka nekk Indonésie moom la yor ki ne Afrique du Sud même bi la yor boo boo yoroon sa sa téléphone woo ku nekk Afrique du Sud ne ko ubbil sa téere yow riwaayu warshi kii sàngam ubbil saar sàngam ngay jàng mu lay déglu boo deful erreur ci lecture hmm. mooy même bi la loolu mooy ndax loolu dañ koo am mutawaatiran ci ay yoo xam ne fépp nga koy fekk alors que xadiis nag hmm. mooy ne melul noonu lii dañoo leer ne lii moom yàllaa ko wàcc mais xadiis yi mooy dafa am ay nit ñoo xam ne dañ doon créer dañuy toog bokk ci benn group ngir rafetal seen group wala woote ci seen opinion ñu créer benn xadis na yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ne diw nee na ma moo ma nettali diw ne moo ma nettali rek mu créer benn affaire loo xam ne du dëgg ngir jàppale côté loolu nag bu bu naan diw nettali na ma diw nettali na ma diw nett loolu mu la ñuy woowee chaîne chaîne de transmission mooy yow boo ma ñëwee euh, ne ne ma. Euh, ne biteel Moodu de moo ma ne moom mu ne monsieur kii inspecteur d'académie bi moo ko wax inspecteur d'académie bi ne moom ministère de ministre de l'éducation Belkacem moo ko wax moom mu ne Hollande moo ko wax léegi mu wax wax ji nga ne mu Hollande wax lii mooy ne loolu noonu li commencé yow Moodu Euh, ah, inspecteur président kii ko ko kii inspecteur kii d'académie ak ministre bi ba Hollande loolu lañuy ñuy woowee chaîne mm, mm. sa diggante ba foofu ba ci Hollande la ñuy woowee chaîne bi mooy ne nag loolu lu tax ñu doon sonn ci loolu mooy ne sinon boo ko def ndax l'importance mooy comme que def am ñuy créer mm. xam nga loolu moom ku dund ak nit ñi xam ko mooy am na nit ñoo xam ne yi ñuy nettali foo ko vérifier xam ne amul <laughs> moo tax nag dañuy vérifier nit ñooñu est-ce que wóor nañu wóorul léegi nag bu dee ne euh, bu dee ci xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam dafa am mooy saxaaba bi mooy yonent bi alayhi salaatu ñi ñeneen ñi mooy ñun ñi ñëw nii ñun ba depuis saxaaba yi ñi ñëw ci ginnaaw ñépp mënuñoo wax ab xadiis boo xam ne dañ naan diwa a nettali diwa a nettali lu dul ñu jaar ci saxaaba mooy buñ buñ ñëwee nettali benn xadis boo xam ne saxaaba nekku fa mooy dañuy gis ne am na rupture mooy ana kan moo nekk ci diggante bi kan moo ko war a nettali amul woon enregistré amul woon yooyu mooy il faut ña ko fekke woon gisuñu kenn ci biir chaîne bi dañ naan fii am na benn rupture loolu nag la ñuy wax mursal mooy bu amee rupture saxaaba boo xam ne kenn tudd ko imaam Ahmad nag dafa solo bu mel noonu. mu jëla ko Seydina Urwa dane euh, dane pour wane ne saar bi màkki la màkki ya la hmm, ci lañ nekk nii dane ki njëkk a jàng alquran ci kuffaaru ci yéefaru màkka yi bi yonent bi aleyhi salaatu salaam nekkee màkka mooy Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu benn saxaaba la woon bokk ci njëkk a dugg ci lislaam Euh, yaayam tuddoon ummu abdu la yaayam tuddoon ñu ko doon wax des fois yonent ma la saa saa am lu léeg-léeg noonu la ko doon woowee doomu ibnu abdi mais moom abdallah ibnu mas'ud la tudd moom abdallah di doomi ku ñuy wax mas'ud moom moom mooy ki njëkk a jàng alxuraan ba ci kaw wax ko waa Quraysh mooy kuffaaru Quraysh ñoom Abu Jahl dégg mbir yi mooy publiquement ndax lan ñu ne bi saxaaba yi radiyallahu anhum nga temps yi dañ doon laqatu mooy bi ñu nekkee Makka dañuy door a tuub noonu ndax waa Makka permettre wuñ kenn koo xam ne dugg na ci diina ju bees ku dugg ci duuna ci diina ju bees ji dinañ la duma am na ñu ñu rey am na ñoo xam ne dañ leen a duma duma duma duma ba xamuñ fuñ ñu fuñ ne ndax ñu exilé daal di dem seen yoon génn dëkk bi waa Makka ne kenn du fi tuub ñoom Abu Lahab Abu Jahl ñoom ñooñu Abu Sufyan ñooñu Umayya ibn Xalaf gaa yooyu yépp al-Walid ibn al-Mughira ñu ne kenn du fi tuub léegi nag ñoom dañ doon làqatu même buñ doon julli ñii julli julli ñeme wuñ ko woon a def ci public de hmm. même sa kër sax boo fay jullit da tëj bunt yi bu baax ba leer na benn kenn du ñëw dugg hmm. sinon buñ la gisee wu yàqu nga hmm. léegi benn bés ñu ñu toog mooy saxaaba yooyu ñu nekk biñ nee màkk noonu radiyallahu anhu ñu ne mais mais xam ngeen ne yéen waa Makka mooy yéeféer yi ñii kilifa yéeféer yi ñoom déggaguñu alxuraan en public mooy dinañ ko dégg ci yonent bi sallallahu bu ñëwee di leen woo. ñu naan ko loolu kii muy tari ay lool dinañ ko dégg noonu. mais publiquement ñépp nekk kaaba bi nga xam ne ñoom ñoom seen programme lenn la. ñoom commerce lañ doon def. dem Syrie di jëndi marché après jaay foofu ak dem ci foir yi doon am. marché ocase bi foofu Ocass Madina ak yooyu ak yeneen kii Badar ak yooyu di dem di def ñoom loolu lañ doon def sinon saa buñ masoon a xëy dañuy ñëw ci kaaba gi otu wër kaaba gi nag nee nag mooy comme que tribu bu mag la ñuy mooy kër yu yaatu lañu mooy ñoo bokk benn maam mais mooy li xew rek dangay gis surtout loolu day Dakar nga seetlu ko du ja day xaw a jafe mais mu ngi mel ni village yi man par exemple suñu sama village yu yaay nii da gis quartier boo xam ne ngàndum quartier ñoom ñépp a bokk sant ñoom ñépp a bokk sant quartier bi ci tegu ñoom ñépp a bokk sant ku fa ku fa amul sant bu mel noonu mooy jigéen ko gu fa sëy si ah, mooy ne affaire yu noor la moo tax dañ leen xam mooy ne ñii il suffit nga wax sa sant yow ñu xam fan nga dëkk <laughs> te tamit ñooñu c'est que ñoom it am na tamit bon loo xam ne mm-hmm. mooy yow même bu dee dañ lay dóor a gis nga ñëw fa mm-hmm. mais nit ñi te te quartier yi am na am na quartier yu bari yoo xam ne nag mooy dañuy bokk sant mais du ñu takkaloo mm-hmm. mais il suffit nga wax sa tur wax sa yaay rek même xale bi gën a ndaw day xam yow ah yow kon kon fële nga dëkk xam seen kër ak yëpp même bu dee ta lool du ab village bu ndaw nii de. village la boo xam ne. Hmm. bon gandum village la man naa mën naa wax ne boo bu ko Villeurbanne ëppee bariwul mais quartier yi noon la mooy ngandi quartier yoo xam ne ñépp a bokk sànq. Ah, moo tax am na <laughs> maa ngi fàttaliku am benn benn vacance hmm, hmm. <laughs> man vacance yi laa fa doon dem lu ah, bari. ci nawet bi noonu di bayi quoi. ma am benn. Euh, sama benn nijaay. Hmm. ñoom ñëpp man comme que man sama yaay seen gi hmm. ñoom. Hmm. kër yépp ñëpp samay nijaay lañ mooy ñoom ñëpp. ñoom ñëpp foo kër goo dugg ñooñ say nijaay lañ. <laughs> léegi <laughs> maa ngi am benn benn benn xale bu jigéen. bu jóge woon Pikine. ñëwoon sama kër benn sama benn nijaay buy liggéey Pikine. bu nekk foofu fa la dëkk. fala la nekk quoi mais dafa am kër dëkk ba ak yooyu. léegi vacances jot nag xale boobu mooy xale yu Dakar yu noonu rek. Pikine mm-hmm. yooyu moom xamul. Mm-hmm. léegi nag mu dem vacances këram. Mm-hmm. léegi nag ma dem fa nii benn jour fekk ko fa. ñu toog fekk dañuy toog nii di waxtaan ñun ñëpp. mais man maa ngi koy seetlu bi ma kiiwee maa ne laa ne xam naa lam naa xale bu jigéen bi moom xamul ni mu demee. ah ay 10 ans la war a am. waaw mais moom li ko jaaxal mooy dafa toog. ku dugg si rek mooy xam nga dañuy nuyoo asalaamaaleykum après jaar ci seen sant yi ku nekk di wax sant ñoom noonu la ñuy nuyoo mais mu seetlu ku ñëw comme que ay góor lañ. sant bi ku ñëw même man daal la gis. <laughs> man ah, nga <laughs> ku ñëw rek mu ngi lay seetlu. <laughs> waaw nag muy xaw a kii. Hmm. ma ne ko. Hmm, hmm. xanaa kii bi dalaa jaaxal maanaam nii ñii. nii nii yëpp a bokk sama <laughs> ah. ma ne ko waaw ma ne ko fii xam nga xam nga xalaat imagine woo ko Dakar ak yenn pays kii hmm. loolu hmm. lu mel noonu cadre bu mel noonu nag moo xewoon Makka hmm. mooy Makka euh, euh, ñoo bokk benn maam mais da ngay gis waa mooy doomi diw ay seeni maam yi yaa ñoom dañuy am genre lu ñu naan clan ci biir tribu bi bu ñëwee nag xëyee ku nekk daa am fooy toog ci côté Kaaba gi wër Kaaba gi. Mm. mooy seen photon grand place ku ci nekk mm. léegi ñu ne euh, saxaaba yooyu dajale woon ne nii xam nga ma waa Makka. Mm. dégg guñ alxuraan ji publiquement boobu ba léegi. ñu ne mais kan mooy dem jàng jàng fa alxuraan. jàng ko publiquement bàyyi comme que chaque suba fa la ñuy ne ba ay yoor yoor ñu daal ba ay jot ñu daal di dem. Mm-hmm. léegi Abdullah ibn Abbas ne man. Mm-hmm. ñu ne ko ah déedéet déet non yow yow yow pas yow yow premièrement mooy moom moom ab bindam nii dafa tuuti woon. ta yow amoo fi askan comme ñenn ñi dañoo bëgg ci ñun koo xam ne boroom askan la. nga xam ne. Mm-hmm. bu ko bu amee gaa yi tëb di ko dóor buy jàngal ko. alxuraan ji mm-hmm. ay mbokkam même bu dee gëmuñu man koo jàppale ndax ñoom seen fierté lañ daal seen doom lañuy dóor ci kanamu ñëpp mm-hmm. ñu ne ko non yow soxlawuñ soxla yow nañ seet mu ne leen bàyyi leen ma dem. Mm-hmm. ñu ne ko déet dañuy ragal nga dem ñu sonal la de. Mm-hmm. mu ne waaye maay dem. mu dem bàyyi ba gaay ay yor-yor yooyu ñoom Abu Jahl na ngi toog kilifaay Makka yi toog di waxtaan. mu ñëw ba ci kaaba gi rek. Mm-hmm. a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim ci kaw. bismillaahir rahmaanir rahiim ar-rahmaan 'allama quraan bàyyi ne mais di jàng di jàng bàyyi jekki xam nga bu début bi mais. gëmuñ ne lii c'est possible ko xanaa kay kenn doful nag. di ñu dévier. <laughs> mooy yow ñu lay wër yow yaay le personne la personne la plus recherchée ci dëkk bi nga ñëw ñuy wax ngay def li ñuy bañ nag. di saaga république bi ci biir ci les invalides nag. <laughs> ba loolu la rek nga taxaw biir les invalides. wala buntu Élysée di saaga la république di saaga Marianne. gars yi dañ naan mais <laughs> te dañ ko doon wër sax. <laughs> Mm. léegi. mais pas yi jekk ñu abu jolli ne mais kuy wax loolu ñu xool gis ne mais ibnu maam la mais kii lu muy wax nii. gars yi dégluwaat muy continuer rek. Mm-hmm. ñu ne mais kii de kii mais kii li muy tari mooy li li li Muhammad di naan naan ah. yàlla ko wax e ñu fekk ko fa man ubbi lex bi kay dañ koo dóora dóora dóora dóor ba dereet ji dereet ji kii ko hmm. après gars yi ñu jël si ko nag hmm. yóbbu ko nag ne ko yow lii c'est que waxoon nañ la ko lii lañ la doon bañal mu ne mais man sax tay laa leen gën a bu ngeen bëggee suba ma demaat ñu ne ko noo doy na yow ah, dégguloo nga leen lu ñu bañ lu ñuy bañ a dégg mm. loolu pour wan ne mooy kon saar boobu Makka mm-hmm. la wàcc mooy Makka la woon ah, mm-hmm. même bu dee mursal la mais mursalun saxiix la mooy boo xam ne bu wér la mm-hmm. ah ta yonent mi alayhi salaatu wa salaam tamit dafa imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi dafa soloo ne ci benn xadis mu ne yonent ma pour wone ne ba léegi saar bi li gën a dëgër mooy Makka la même bu dee am na ñu ne Medina la Medina la wàcc euh, dane dane saxaaba yi mooy da leen a jàngal suuratu Rahmaan ba mu jeex hmm. ñu toog mooy amuñu amul benn réaction hmm. mu ne yéen de hmm. bi ma kiiwee bi bi ma ko jàngalee seen mbokku jinne yi jinne yi mm-hmm. bi ma leen jàngalee saar bi ñoom seen réaction moo gën yéen seen réaction mm. Mm. Mm. Mm-hmm. ndax ñoom bi ma leen ko jàngee dane bu ma àggee ci mooy mooy li ma doon wax refrain wu saar bi fa bi ay ala rabbikuma tukazziban nee na saa bu ma àggee foofu ñu ne ma amul benn ci sa xéewal yi yow yàlla boo xam ne moom lañuy weddi loolu la ñuy wax mooy fu mu waxee lool ndax ndax loolu ab laaj la mooy fabi ay yi suñu boroom day wax ana lan ala ci xéewal yi leen yàlla defal lépp mais manu ngeenam ci reconnaissant mais ngeen sopp au lieu ngeen reconnaissant envers yàlla ci xéewal yi mu leen defal mais ngeen koy weddi ana ban ci xéewalam yooyu ngeen di weddi yow nit ak jinne tukazziban ana ñaar yu ban ngeen ciy weddi yéen ñaar nee na jinne yi nag fu ñu leen ko waxee ñoom ñu ne amul benn ci suñu xéewalu borom yu ñuy weddi mm. ñoom saabu ak xam nga dafee da cee bari mu ne ñoom loolu lañ doon tontu kantaa yéen yéen mooy saaba mu ne yéen bi ma leen ko jàngalee jàng naa ko am jeex wax ngeen daal sa loolu laylatul jinni boobu mm. euh, mooy guddi gi mu dajawoon ak jinne yi loolu màkk la woon mm-hmm. kon mm-hmm. loolu lépp day wane ne kon Ah, kon Makka la la wàcc loolu mooy li gën a dëgër même bu dee ne imaam hmm. at-Tirmidhi da ne hada xadiisun gariib loolu la wax da xadiis la boo xam ne bu tumuranke la ah, kon nag loolu pour wan ne kon suuratu rahmaan li gën a dëgër mooy suuratun makkiya la inshaa allah wax naa la nag am nañu ne madaniya la kon suñu boroom ne bis ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim mu ne bismillaahi ci turu suñu boroom mi fee mi nga xam ne mooy Allah turam bi gën màgg te mooy bi gën feeñ yii feeñ moo ci gën a màgg ar Allah moo tax moo tax ñu bari ne moom mooy turu yàlla bi gën a màgg waaw hmm. moo tax am ñu bari ñu ne moom la euh, ndax du ñu du bokk na ci li koy wane d'après ñoom hmm. mooy da dégg ñu naan mooy ne di dégg ñu naan asma doo dégg ñu naan asmaur rahman asmaullahi al dañ naan la al arrahmanu mooy turu arrahman min asmaillaahi ci turu allah la ñu ne la arrahimi ci turu allah la mooy yàlla mooy daanaka tur bu ñu wax rek dañ lay delloo ne la loolu kii wuy ñu ne mais li tax tu yépp di dellu ci moom lépp di dellu ci moom mooy ne boobu daa fekk mooy bi gën a mag bokk na ci ñuy wax kon mu ne arrahmaanu mu ne kon bismillaahi di ci turu allah moom arrahmaan yu fees dell ak yërmande arrahiimi te yërmandeem yaatu moom lay tàmbalee mu ne arrahmaanu arrahmaan mooy arrahmaan mooy liñ la wax sànq ki nga xam ne mooy suñu borom mi fees dell ak yërmande mu ne moom moomu li ma la waxoon sànq ne fu mu ko tuddee rek seet boo seetloo yu bari hmm. yu bari lay tudd xéewal yi mu defal jaam yi hmm. ah, mu ne arrahmaanu ci turam boobu noonu hmm. bi nga xam ne mooy moom mi fees dell ak yërmande ci lañu defale benn xéewal bu rëya rëya rëya rëya muy àllamal quraan moo jàngale li nga xam ne mooy al quraan mooy jàngale al quraan kan la ko jàngal yonentam alayhi salaatu wassalaam ngir mu daldi koy tasaare ci mbooleem mbindeef yi xam nga waa Makka tur bii nii da leen a jaaxaloon turu ar-Rahman moo tax alwali kii ne um, o oh, Umayya Umayya Umayya Umayya ibn Xalaf Umayya ibn Xalaf mooy tur ar ñoom eh, mooy waa Makka ci boppam ñoom dañu amoon dafa am ci ñoom ñoo xam ne moo arrahman bi yonent bi alei satu salaam di mu gis ñu gis lool ci alxuraan dañ doon posé wu question naan mais lan mooy rahman rahman mooy lan moom tey mun nañu allah suba mun nañu arrahman suba hmm. mais rahman mooy allah ñun xam nañ ko ndax dañ hmm. mais rahman luy rahman hmm. <laughs> moo tax kii ne Umayya ibn Xalaf dane mooy ci ci euh, ponkalu yéeféeru Quraysh yi la bokkoon mm. moom ñoo Abu Jahl li doon ànd mm. dafa dafa am benn saxaaba euh, di Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moom xaritam la woon mm-hmm. mooy xaritam la woon avant l'islam di ñëw ñoo ñoo doon ànd ay xarit lañu woon mm. léegi bi mais sauf que Seydina Abdurrahman ibn Awf moom Abdu Amr la tuddoon mooy jaamu amr xam nga façon tur yooyu lañ koy tere hmm, hmm. mooy jaamu comme jaam le le abdu mooy eh, jaamu le soleil l'esclave du ciel hmm. le la du ciel ak yu mel noonu dañ koy tere tur façon tur yooyu moom baaxul ah, kële nag bi muy dóor a tuub moom abdurrahman moom moom dafa fekkoon abdu amr la tuddoon mooy jaamu amr amr mooy tour la rek ci turu eh, araab yi léegi nag bi mu tuubee nee na bi ma tuubee ma daal di soppi sama tur tuddee fata sa maytu Abdurrahman ma léegi ma saxal sama tur léegi tuddatuma Abdurrahman allo ah Abdu Amr Abdurrahman laa tudd mooy jaamu yàlla mi fees dell yërmande hmm, léegi nag xaritam bi comme que moom tuubul Badar sax lañ ko mujj rey moom mu ne saa buñ daj saabu waa ji nag bi mu ko ko waxee ne ko nag léegi man changé naa tur léegi man Abdurrahman laa tudd mu ne ko yow tur bu la jox ngay ngay ngay ngay ngay ngay déshérité <laughs> ndax sa diina ju bees ji mm-hmm. sa baay jox la tur nga nar ko <laughs> mu ne ko waaye ma ne man daal gis nga mm-hmm. mu ne ko man nag gis nga man comme que xaw ma lan mooy rahmaan li nga tuddee sa bopp. léegi li nga tuddee sa bopp. Mhm. man duma la ko woowee ah. ndax duma la woowee tur boo xam ne xaw ma lan lay tekki. Ah, <laughs> mu ne ko waaye mu wax mu ne ko boo bëggee daal lenn laay def man naa lay woowee abdul ilaahi la ilaah moom mooy yàlla mooy ki ñu war a jaamu yàlla yi ñuy jaamu mu ne loolu moom man xam naa loolu kon nag au lieu ma naan la Abdourahman dama lay wax Abdul Ilahi mu ne ko boo ci wax baax na waxal <laughs> ndax lan lan moo tax mu doon posé wu question loolu mooy ay arabe pur la ñu mais nee na lan mooy rahman di laajte yooyu mm, mm. mooy ne ñoom dañ doon xamuñu woon loolu mm-hmm. xamuñu woon baatu rahman mooy lan mm-hmm. ñenn ñi naan non rahman mooy rahmanul yamaama mooy waajooj doon woote wu yonent Musaylima benn kii Euh, nga xam ne kàccukat la woon moo ñëwoon na yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko bon xam nga ni ñuy def mooy dañuy dama lay bu ma da léegi dama lay proposer ba ay yaman lu dëkkoon moom da ne moom moom yonent la moom tamit <laughs> mu ñëwoon na yonent mi alayhi salaatu salaam léegi xam nga lu ma lay proposer dama lay toog léegi man mooy sama yu nekk yonent dama koy teg fee léegi nag yow laay topp mais nag à condition que yow boo génnee àddina man maa lay doon man léegi nag man maa lay doon yonent maa lay fekk mu ngi yoroon benn caru garab bu yoroon ne <laughs> ne lii rek euh, wax naa dana lii lii nii mm-hmm. nii sax boo ma ko garabu tàndal boo ma ko laajoon sax du ma la ko jox waxatuma laa nga naan ma ay après mu ne benn saxaaba ne ko tontu ko kii bàyyi dem bàyyi ko fu ne ko tontu ko kooku noonu waa Màkka dañ doon wax comme que doon woote yonent ñoom ñu naan raxmaanul yamaana moom la war a doon am nañu ne bi ñuy laaj loolu ci la saar bii waaj arrahmaanu ne leen da ngeen di laaj kan mooy arrahmaan ngeen bëgg a xam àllamal quraan mooy ki jàngal yonent bii di leen woo moo ko ñu mooy ki ko jàngal alxuraan jii mu leen di jàngal am ñu ne àllamal quraan mooy moo ko yombal ba mu ba ba mu accessible ndax alxuraan bu affaire mag ak affaire âge ak yooyu gone dina ko mokkal pa dina ko mokkal grand dina ko mokkal jeune dina ko mokkal adolescent dina ko mokkal amul lool xale bu am quatre ans mokkal alxuraan ah, mooy am ñu ne mooy sahalahu moo ko yombal ba nit ñi man ci accessible ku nekk kon mu ne bu ngeen da ngeen di laaj kan mooy rahmaan mooy ki nga xam ne moo jàngale alquran moo ko jàngal yonent mi alayhi salaatu salaam mu leen koy jàngal waaye képp koo xam ne jàng na alquran la nga ci xam yàlla la ko jàngal te nag ku bëgg yàlla jàngal la yomb na nee na fattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla rek yàlla moom laajul lu bari. ragal ma ragal ma wa yu'allimukumullah buur yàlla nee na maa lay xamal bu boobaa. boo moo tax euh, moo tax xam-xam surtout xam-xamu diine nii. mu naqaree euh, ci bàkkaarkat mu naqaree téye. Mm-hmm. ndax dafa dul am place. mooy boo ragalul yàlla. Mm-hmm. nekk ci yenn yu bari doo ko mooy xam-xam bi dootu fa ne. Mm-hmm. dangay sonn ci daara ji rek mais di fa sonn di dégg ay xam-xam yu ne mais doo ci jàpp dara yàlla ne nag ragal leen yàlla wa yuallimukumullah bu ngeen ragalee yàlla yàlla xamal leen kon nag mu ngi xamale kon alxuraan jaare ko fan ci turam boobu noonu la ma la jàngalee alxuraan xamal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu ne arrahmaanu boobu ngeen di laaj allama alxuraan mooy ki jàngale alxuraan xalaqal insaan ba léegi da di laaj mooy kan moom mooy ki bind nit ñi xalaqal insaan moo bind maam seen maam aadam ni ngeen jóge buur yàllaa ko bind buur yàlla moo ko bind waaye xalakal insaan moo bind wenent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne alxuraan jooju moom mooy réceptacle bi nit ki ngeen di weddi di al insaanul kaamil bii di yonent mi alayhi salaatu wa salaam arrahman moo ko xamal moo ko bind mais moo ko xamal lim leen di jàngal loolu rek la ko lim ko bindee mu tegal allamahul bayaan moo ko xamal li nga xam ne mooy mooy jox ko li nga xam ne mooy tax mu mën a tàqali lu dëgg ak lu dul dëgg moo ko jox alxuraan nga xam ne li suñu boroom ne day tàqali diggante dëgg ak lu dul dëgg kon moom mi bind doomu aadama xalaqal insaan allamahul bayaan gis nga bu ñu mënee wax wax ju ñu xam langage suñu boroom nee na man mi bind nit maa ki ko xam man a boo xam ne bu juddoo mu man di communiquer ak ñi mu ñi mu nekkal ndax bu ko deful woon mm-hmm. non seulement mu mën a communiquer mais mu mën a comprendre ndax la compréhension moo njëkk ndax loo compre comprendre loolu moom ay wax mënoo communiquer ak moom mm-hmm. kon mu ne moo ko xamal albayaan xamal ko alxuraan moo ko xamal mbind moo ko xamal lépp loo xam ne mooy tax mu mën a gindeeku ci kaw suuf mm-hmm. lii tax nit ki wuuteeg doomu aadama euh, bàyyi may loolu la suñu boroom defal kooku allamahul bayaan di comprendre di mën a communiquer xam nga animaux yi dañuy communiquer mm. ñoom dañuy communiquer dañuy communiquer entre eux mm. euh, moo tax euh, xoolal li alxuraan bi wax naan xorondom boobale muy fourmi bi mm. bi mu déggee comme que mooy mooy vie euh, vie wu fourmi yi muy melentaan yi xorondom yi c'est très organisé ñoom ku nekk daa am tâche booy def te dañu am chef il suffit loolu loolu bi ñu dañ ko doon seetlu dañ doon ñëw fi nga xam ne fi lañ doon nekk nga taxaw nii di leen xool mais da ngay gis niñ orga léeg-léeg dañuy yor benn pepp kii day jóge ne jële ko fële ba fii am ku mu ko tegal kooku noonu mooy dañuy def benn ah, chaîne kooku jël ko ba point A ba point B teg keneen jël point B ba point C teg keneen jël lu ñuy def noonu mooy tout le temps wala même lu ñu bari bari di romb ñii di ñëw ñii di dem man xaw ma loolu am nuyoo laa koy tudde mooy damay gis ne dañuy ñëw man nañu jaan jaan bu ñëwee dañuy laalante nii après ñu jàll nga continuer gis keneen jaalaal ak moom continuer <laughs> mooy ne ñoom dañuy communiquer seen biir suñu boroom dane kii da ne ah Seydina Souleymane salaam jour bi nga xam ne ci la doon def paradam yooyu di dox ak armem bi ak fasam yeeg yooyu am benn xorondom bu dégg tànk yi fekk mooy leur chef mu ne xaalat nam la benn yaa ayyuhan du dukhulu masakinakum ne dafa dégg tànku fas yi sabo yi mu alerte sa kii mooy population am ne leen yéen xorondom yi dugg leen ci seen biir xur yi mooy fi ngeen di seen ka seen yooyu seen yooyu ñuy nekk ndax kat damay bañ Suleymaan alayhi salaam mu ngi ñëw ak joggaate leen rey leen te ñoom duñu yëg ne sax joggaate nañ leen yonent yàlla Sulaymaan alayhi salaam daal di dégg wax ji moom mu dégg mooy mooy mu ngi ci fasal bi dox ak arme bi xam nga loolu ak buru yéeg yooyu mais xorondom ba nekk ca kanam ca biir pax ma di wax moom mu dégg ko rek mu daal di muuñ ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda loolu ñaan bu baax la mu ne rabbi yow sama borom awzi'ni maa ngi lay ñaan nga may ma daldi may jàppandal an ashkura ba may mën sant ni'mataka allati an'amta xéewal yi nga yi ma xéewale man wa ala ak samay ñaari waajur waaye tamit maa ngi lay ñaan nga may ma an amala bu ma la santee may jëf loolu mooy wane ne sant du làmmeñ kese wa an amala may jëf saalihan li may jëf yépp nekk yiw pas ma gërëm jëf ji de mais tardaahu boo xam ne yow da nga koy gërëm bu lay gërëm loolu mooy ne bu doon duñu communiquer ñoom moom du ko dén mooy ne mais ah, par exemple liy xew par exemple ci yu bari mooy ne lim lim muy demee ci nit communication entre nit ak nit lool bokkul ak communication entre animaux yeeg yooyu moo tax allamal qur'an xalaqal insaana moo bind nit allamahul bayaan moo ko xamal ni nga xam ne mool ay bayaan moo ko xamal noo seulement la compréhension mais moo ko xamal mu man a wax man a communiquer ak nit ñi waaye xamal ko li nga xam ne mooy tax mu daal di am différence ak ñi nga xamante ne ñooy bàyyi may ah comme ni wax ne àllam euh, suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi xalaq xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi moom mi nga sa borom mi nga xam ne allama moo jàngale xamle bil qalami jaare la ko ci mbind kooku mooy allamal qur'aan xalaqal insaan allamahul bayaan mu ne ash-shamsu wal qamaru bi husbaan lii ba léegi mm-hmm. day limal nit ñi ba léegi fii mm-hmm. day xéewal yi mu defal doomu aadama bu demee ba ci cëppaandaw lenn yi mu ne fa bi ay alaa'i rabbikuma tukazziban waa ana lan ci seen xéewal yii seen boroom defal leen yow nit ak jinne ngeen di weddi way ana ci ban ngeen di weddi kon ginnaaw bi mu waxee xéewalu lan xamal gi mu xamal al insaan di nit bind ko jox ko li nga xam ne mooy al mu ne deneen xéewal ash wal qamaru bi husbaan mu ne li nga xamante ne mooy ash mooy lu soleil mooy jant bi wal qamaru ak weer wi bi husbaan mooy dañoo nekk ci trajectoire boo xam ne mooy dañoo am àpp yàlla da leen bind natt leen utal leen àpp utal leen tamit foo xam ne fa la ñuy jaar ku nekk fa ngay jaar ak ku nekk fa ngay nekk te doo fa jóge ba pare mu def ba xusbaan boobu mu def këne bu dul woon yii nii mooy jant beeg weer wi nit ñi duñu mën a xam temps ndax loolu bu amul woon temps du mën a ñun duñ mën a délimiter temps bi mooy imaginer euh, mooy guddeeg bëccëg ci la ñuy mën a définir vingt-quatre heures ak yu mel noonu ba ciy définir lu ne ndax bu doon ne xoolal mooy tax moo tax lim ne xool leen bu ma jëloon euh, su euh, mooy bëccëg gi def journée sarmadan mooy ne ba àddinay tukke amatul guddi ana kan en dehors yàlla moo leen dëndil guddi amatul mu ne xool leen tamit bu doon dama jël nuit ba àddinay tukki defal leen ko kan moo leen dëndil bëccëg amul mu nekkoon kon ash-shamsu wal qamaru ñoom bi xusbaan dañoo leen di permettre yéen ñi ci ñaar yooyu ngeen ciy man di natt heure yi di ci natte lu ne moo tax lépp moo tax fii étude scientifique yu bari lépp day dellu ci ñaar yooyu mooy le soleil et la kon ñoom te buur yàlla tamit da leen utal àpp dañu amal àpp comme ni nit ñi amee àpp tamit lañ amee àpp mooy ne bés dina ñëw comme li suñu boroom wax ida shamsu kuwirat jant bi li ñuy impressionné lépp suñu boroom nee na bés dina ñëw kuwirat dootu fi ne day fay mooy y aura l'extinction du soleil ida shamsu kuwirat wa ida nujumun kadarat biddiw yi parmi eux la lune ñoom it ñu daal di wadd moo tax yooyu ah, dañu am àpp comme ni nit ñi amee àpp ndax nit kuy dund ku nekk am ba àpp kon mu ne kon ash-shamsu wal qamaru bi husbaan wan najmu wash shajaru yasjudaan mu ne wan najmu ah, am nañu ne am na ñu ne an naj mu te lool jële nañ ko ci Seydina Abdullah ibn Abbas mooy garab yi nga xam ne gàncax yi nga xam ne amuñu pied mooy amuñu tronc xam nga le bananier ak yooyu dañu am tronc lii nii am na tronc mu ne euh, an najmu mooy façon gàncax yi nga xam ne amuñu loolu loolu day xam naa day nekk comme xaal yi nga xam ne ñoom day law am na garab yoo ñoom yoo xam ne ñoom du ñu taxaw di jëm ci kaw mais dañuy comme ñebbe ñebbe sax dina am lu ko téye nii mais après day day day day tëdd mais mooy bépp gàncax boo xam ne amul pied hmm. alors que wa shajaru mooy garab bu ñu nee shajar mooy garab goo xam ne dafa am pied mu ne ñaar yooyu yasjudaani dañuy sujoodal suñu borom subhaanahu wa taala loolu benn wax la mais ku mel ni imaam at-Tabari rahmatullah alayhi moom dane moom euh, li mu tànn mooy ne an najmu bi mooy la lune mooy non non mooy kii l'étoile mooy comme ni mu tudde asamaan si ash-shamsu tudd lu euh, mu tudd euh, le soleil wal xamaru daal di tudd lune wan najmu mu daal di ciy teg mooy étoile l'étoile yi mooy nujumu sama mooy yooyu noonu ci ñooñu lay wax ne ah te loolu moom la ku mel ni Seydina al Mujaahid daal di wax këne yooyu ñoom ñëpp dañuy sujootal yàlla dañuy sujootal yàlla xam nga suñu boroom nee na amul lenn ci kaw suuf lu dul ne lu dul ne da koy da koy sàbbaal mais ñun ñoo xamul naka lañ ñuy sàbbaale mooy garab yi day sàbbaal yàlla mais man ump na ma naka lay sàbbaale ah fa loolu nag mooy yasjudaan mooy tamit dañuy sujootal yàlla sujoot moom mooy al inxidaaw mooy loo xam ne mooy da ngay wommatu ci yàlla toroxlu ci moom mooy jant bi li ko fi ko yàlla teg ak li mu digal mu def ko lool rek lay def weer wi tamit na ko noonu moo tax mu ne bi mu bindee asamaan ak suuf dane da leen ne itiya tawan aw karhan dikk leen mu neex leen wala mu naqari leen ñoom ñu ne dañuy ñëw mu neex na mm-hmm. loolu mooy que ñoom dañuy sujjóot même bu dee ñun xamuñu naka la ñuy sujjóote mm-hmm. yaramu doomu aadama partie membre bi dañuy sujjóot mooy loo gis lu ne mm-hmm. chassé bii rek day sujjóot day day sàbbaal borom bi mais xamuñu nan la ndax lu nekk ak langage am kon mu ne was samaa rafa'aha wa wada'a al mu ne bi mu defee lool a li nga xam ne mooy asamaan si di xéewal yeneen ñum ñu defal ginnaaw jant bi weer wi biddiw yi ak gàncax yi garab yi mu ne ba léegi ga ci xéewal yi arrahman moom ngeen di laaj mooy kan def wasamaa asamaan si rafaaha moo ko yëkkati bi duuni amadin comme li wax taraw naa saa mu am poto bu koy téye képp ko fi tabax Euh, euh, toit boo xam ne amul lu ko téye ci suuf la jëm mooy dafa dul taxaw sax moo tax li gars yi di nettali naan buur ba da ne mooy buur yu dëng yooyu rek mm. ñëw ci benn architecte benn tabaxkat ne ko léegi dama bëgg nga tabaxal ma entre les deux la waaw ci as entre asamaan suuf mo mu ne moom it dama muus mu ne ko boo ma ko rëddalee rek rëddal ma ni ñu ko bëgg rek hmm. foofa ma tamal hmm, hmm. mooy ah mu ne kon was sama asamaan si rafaaha moo ko yëkkati ci loo xam ne amul poto mooy amul fonda ay ay ay ay ay piliers yu koy téye kenn masul a dox ci kaw suuf ba ne nag eh, ndeke man trouvé naa pilier bi téye asamaan si hmm. loolu amul hmm. mu ne moom mi yëkkati lool nag wa wada al mizan téye ko hmm. mu te waddul ci seen kaw wa wadaate ñépp fi lañ ko fekk mm-hmm. doomu aadama yi fi lañ ko fekk fi lañ koy ba mm-hmm. ba léegi amul fissure màggetul mel ni boo koy gis muy gën rafet mel ni luy gën a bees mm-hmm. te ay milliards xaw ma ñaata te milliards des milliards d'années lañ fi la fi de loolu nag moo wutale sunna allah ak sunna ibaadi li yàlla def ak li jaamam yi def fii mu ne kër guñ fi def lu mu baax baax baax ay centaine d'années wala gin jaa bari ñu wax koy renouveler waat ndax sinon ñu ñàkk patrimoine boobu waaye asamaan si kenn mësula gis fuñ naan nañ ko renouveler ndax nag yàgg na nañ ko changer ndax sinon mu màbb suñu kaw mu ne kon was sama ata asamaan si rafa'aha mooy ki nga xam ne moo ko yëkkate wa wada'a al-mizan mu daal di teg nag li nga xam ne mooy la justice buur yàlla moo teg justice ci kaw suuf ngir ñuy doxale maandu waaw moo teg maandu dañ yéen nit ñi seen diggante na ngeen maandu lenn li envers ñi ci des xoola lii nii kii dane Seydina Abdurrah waaw Abdullah ibn Rawah benn saxaaba la woon yonent mi alayhi salaam bi mu ubbee Xaybar di dëkkub ñoom juif yoo yële léegi dañu am accord dafa am accord ak juif yi juif yi ne léegi neen lii la ñuy def mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen eh, mooy dañu d'accord ñoom ñu ne yonent bi aleyhi salaatu bu ñu fi génne bàyyi ñu ci dëkk bi bàyyi ñu ci dëkk bi ñun xam nañ mbay mbayum tàndarma bi xam nañ ko dëkk bi bu ko defee ñun ñu nekk fi di di bay di toppatoo yooyu léegi luñ ci bu ñu defee récolte luñ ci am ñu daal di koy séddoo yeneen ma sar sa am ne waaw mais à condition dama leen fii bàyyi ba heure bu mu ñu neexee mooy heure buñ gisee ne yéen da ngeen menace ngeen ci ñun ñu génne leen fi ñu ne baax na léegi yonent mi alayhi salaatu salaam daal di yónni benn saxaaba bu ñu naan Seydina Abdurrahman Abdullah ibn Rawah benn saxaaba bu dëkkoon Medina la ci waa Medina léegi moom da doon def bu récolte yu jotee day ñëw def xars mooy day ñëw xool ñoom nag loolu dañ ko mënoon dañuy ñëw xool garabu tàndarma ji nii de vue ñu ne lii par exemple cinq kilos la war a def te bu ñu ko nattee li mu li mu à peu près noonu loolu lay lu ci ëpp noonu lay doon léegi léegi nag moom saa bu récolte yi wasoon day dem ci juif yi foofu mhm. ne leen léegi mooy mooy la accord ba waxoon mhm. récolte yi jot na mhm. nañ kii ngeen jël seen wàll jox nu suñ wàll léegi nag mu ñëw bon juif yi ne laata muy ñëw ñu ne bon nañ xool leen bon on va nañ essayer corrompre waa ji quoi ndax quand même suñu tàndarma yi niñ rafete di jël dara di ko di ko joxe moom dina jafe léegi nag ñu dajale ay ay alal mu agsi nag ñu ne ko waaw dañ laa bëggoon a gis sax en aparté ne ko gis nga ah, ah dañ lay proposer benn marché mooy ne yow fii mu ne da yow Muhammad mi la yónni hmm. alayhi salaam xamul li xew mooy yow yaa ñëw léegi au lieu ñu lay jox comme ñu ne cinquante cinquante dañ lay jox trente pour cent après ci kaw nag yow boo demee da leen da koy gëmloo ne bon lii mooy xaaj bi quoi ñoom lii lu toll nii lañ am léegi nag yow léegi nag da ngay jël xoola or bi ñoo la ko jox <laughs> pot de vin yi daa yàgg de corruption gaa yi wax mooy seen rabbin yeeg seen seen co seen chef de communauté yooyu mu déglu leen gaa yi def proposition pare mu ne yéen gis ngeen déglu leen ma bu baax ma wax leen gis nga yéen juif yi li yàlla bind yépp laa ci gën a bañ <laughs> gis nga nag ki ma yónni ci yéen ñi yàlla bind yépp ku yàlla bind moo ma gën a moo ma moo ma la gën waaye nag naa leen yégal benn affaire bëgg gi ma koy bëgg moom moom yonent ma sar du tax ma jël yéen loo xam ne seen àq la di ko jox du ma ko def de même bu dee fifteen la boo xam ne yéen ko moom ci lii duma ko jël di ko jox moom même bu dee moom laa sopp moom laa teg au-delà de lu yàlla bind waaye yéen ñii li ma leen di bañ bañ bañ bañ bañ duma gis seen àq tamit di leen ko xañ benn rabbin ci ci ci juif yi waat ci yàlla ne maa ngi waat ci yàlla bihi qaamati samaawaatu wal ard ne kii de ne ko lii nga wax waat naa ci yàlla ne ci lii nii ci la asamaan ak suuf taxawe mooy ci la ko yàlla tege mooy al miizaan mooy al arrahmaanu allamal qur'aan wan najmu wash-shajaru yasjudaan was wa wada'al miizaan mooy alxuraan di wax naan moom moo teg la justice juif bi waat ne loolu la gis ci téere bi. tooraa bi naa ci yàlla këne sa maandute gii nga ñu wax moo yàlla suuf asamaan ak suuf ci maandute la ko teg moo tax. mu doon wax jullit ñi mooy loo nekk nekk jullit yow du tax nga ñëw di discriminer koo xam ne du jullit ah moo tax mu ne wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa mu ne mere ay nit am animosité seen diggante ak ay nit bu mu tax ngeen bañ maandu envers ñoom xam nga nit ñu bari nag manuñu loolu mooy bu ñu xasee meroog diw mënuñoo jàpp ne lu baax mën naa jóge ci moom suñu borom nag ne déedéet lu ngeen mere mere ay nit nangeen ngeen leen reconnaître li nga xam ne mooy seen ak ak tamit li ñu mel maandu leen ndax loolu moo gën a maandu moo li gën a jege ragal yàlla mm-hmm. moo tax nit ñi mooy man ma mënuma ñëw xam nga loo nekk jullit jullit boo defee comparaison entre dëkk réewu tubaab yi suñu réew yi xam ne réewu tubaab yee ñu raw fopp administration boo dugg demal Sénégal ngay ut këyit nga dem mairie de Villeurbanne wala mairie de Nice walla walla euh, Paris ngay ut ngay ut këyit ab extrait de naissance ndax di nga fa yàgge yow ni ngay yàgge Sénégal mais sa xol ay jeex. waaw day jeex ci lépp la. mooy ne te loolu mooy admin mooy ñooñu. foo dem noonu la. foo dem njuuj njaaj rek la. rek nuñ la naxe lekk ci yow te duñ def dara. waaw duñ def dara mooy ne yow léegi. est-ce que dama naan comme comme man sénégalais laa julli laa malgré damay gëmm ci yooyu ne nag malgré tout non suñu société bi moo moo moo tani fopp ci côté yooyu loolu mënoo ko wax. Hmm, hmm. man lu ma bañ bañ bañ européens yi man dama leen di reconnaître ne quand même waay yow wax dëgg yàlla bokkuñu sax xaajuñu bokk sax dangay wax. dangay dem fii ci mairie bi di ut mais affaire bi du mat deux minutes une minute bu amul kër. bu amul kër waaw ah, ah, ah, ñu jox la rendez naa ne la 9 ba dem tribunal 9h. ah yaa ko def président ba day xaar ba ay 11h. 9h la ne ndékki na ma ne waaw sama sœur bi waaw ñun ñi ñëpp 9h lañ jox. ah loolu loolu loolu loolu war ngeen face bi di fees <laughs> am waaw sama sœur bi ne ma ma yow kay yaa xamul lii. ba ma xëyee teel a fajaru di préparé bañ a tardé <laughs> man 9h bi ma ne ma <laughs> nañu fa fekk. ne ma man ne bu ma la waxee ne tubaab mati soxlawul ngay teel a jóg ak ah. yooyu danga naan waaw yow danga sàggan. waaw dangay kii tubaab. ma ne ko man la heure 9h laa xam. ah yow yow yow yow la de. toog fa yow ba 11h doo gis kenn du ma yow yow am nga chance sax am na ñoo xam ne de doo leen doo leen ma 11h mën naa. journée bi yëpp sax doo leen gis. man mosuma gis waaw waaw après ça dañu def seen vite fait vite fait quoi reporter audience yi reporter audience reporter. waaw ah non. loolu la gis loolu. mooy ne loolu la. mooy ne est ah. yow nit. ñi depuis ce matin ñu bàyyi seen lépp ñëw toog di kii tu <laughs> ngeen ñëw maintenant indi quelques dossiers tu vois. Ah, renvoyer jusqu'à telle xam nga loolu loo boo boo boo boo juste. quand même te yàlla tax ngay wax da ngay xam ne fii misa amu fi fii justice amu fi ah. te boo maandoo xam ne fii moom sori nañoo lool xalaatoo ko sax xalaatoo ko danga naan fii boo ni découragé sax doo fa am benn kayit dara te bés bu booy découragé yée te bés bu la gisee ngay découragé ci kanamam laay la man mooy dalay koñe billaahi <laughs> ñi ñoo bon Sénégal te nag ñépp la mooy ku am pouvoir ci kaw ah. kenn rek di nga ko war waaw waaw loolu la mooy ku mën sa moroom duma ñoom daal ñaari nit lañ fekk lañ teg lañ teg lañu lañuy lañuy ah. lañuy lañu wekk boroom alal ju ñu xam waaw waaw ah ak ku nangoo génne ñuy gis doomu kilifa waaw waaw bés boo nekkee doomu man Mbàkke laa sant ñu ñëw ak si man maa sëtu sëñ ah, toog nañ fa domaine la domaine toog nii benn kii ñëw ti ñu ne sëriñ la sëriñ la ñëwoon ca biir dañ leen di génn gis nga loolu sama sœur bi ne waaw <laughs> yéen di tax ngeen nangoo génn ah, tu doomi sëriñ la doomi sëriñ la ñu toog fii nëpp ah déet non c'est que boo génn buñ la nee génnal génnal yow yow yow sa koy loolu mooy ne loolu la c'est ça problème mooy ne xam nga loolu mooy ne wax dëgg foofu xanaa sëriñ bi moom moo waroon wax ne tu vois ñii ah, kat seen àq tu duma leen ko xañ ci waaye ñëw daal sol seen jaagar jaagar ba mu fees laa ci waaw ak nag bëkk néeg yi gaa yi kay nga ne <laughs> mu waaye xaaral maa la ma puus bala maa fël man waaw <laughs> waaw xam nga yooyu mooy ñaar ñooñu rek lañu xam borom alal borom doomu kilifa wala ngay kilifa xam nga loolu nag. bonjour ça va. bonjour ça va bien oui. <laughs> mooy ne yooyu noonu. waaw. loolu nag yàlla waxul lool. da yàlla ne ne wada ah. man maa teg la justice doxal leen lépp ci justice. te lu ngeen mere mere ay nit reconnaître leen seenu mu ngi noonu. moo tax da gis nit ñoo xam ne man nga am kenn koo xam ne sa noon la mais dangay xam ne waa ji lu mu wax na dëgg la. waaw waaw. Hmm. mooy même bu dee sa noon la naan ah. li nga koo nag malgré tout xam nga da ngay gis tubaab yi di ko def. waaw hmm, maa ngi dégg euh, euh, mooy Daesh. waaw <laughs> maa ngi dégg yenn spécialiste euh, ci kàllu tubaab yi. Hmm. mooy avion russe boobu ñu kii woon mois d'octobre. waaw waaw waaw bële biñ sotti biñ biñ waddaloon Égypte. Hmm. Euh, gars yi xam nga dañoo xam nga yooyu mooy avion bu bu wadd mooy enquête yi day yàgg surtout bu dee jiw wala kenn gisul boîte noire yi yi ñoom ca suba ca suba ba ñu ne ñoom la gars yu bari naan ah. spécialiste yi naan mooy quoi terrorisme quoi naan non affaire yi a dégg ci benn ay mu ne mais affaire bi c'est clair. Mm-hmm. si Daesh dit que c'est lui c'est lui c'est lui. Ah. koo xam ne ma solo fenn. lu moom ñoom moom seen ñoom lu ñu man di lu ñu la wax lu ñoo ko def. <laughs> fii mu ne kay ñun ñun les occidentaux dañuy xaar rek procédure yi mooy xool ay bois noir defi enquête mais xam nañ ne ñoom la. Mm-hmm, mooy ne même même li ñuy nekk seen ennemis yépp. Mm, waaw mm. nañ que yi. malgré malgré tout ñii. waaw waaw. bon lu ñu ne nag ñoo ko def. daa fekk ñoo ko def. ñoo def. Mm-hmm. mais nit loolu la mooy ne am na ñu bari nag ñoo xam ne ñoom mënuñu loolu. Mm-hmm. mooy sama ennemi la dëgg rek mais quand mm-hmm. am na nag loo xam ne am na ko. waaw xamaluma ko lii waaw. voilà mais nga koy créer. rek waaw di te yow. di ko gën a enfoncer. loolu nag loolu du yoon. buur yàlla nag dafa teg mbir yi ci justice muy alxuraan. ndax alxuraan bu koy jëfe mooy moo ci nekk ci justice. mu ne nag bi ma ko tegee allah tatghaw fil mizan hmm. damaa teg justice ci kaw suuf léegi ngir lan ngir ngeen baña hmm. am na tamit ñu ko firee ne mooy balance bi muy at bi muy peser bési yawmal qiyam hmm. ndax bési doom euh, jëfu doomu aadama yi yawmal qiyam dañ leen di peser waaw al waznu yawma idhin al haqq balance ba nag mooy dëgg ku fa indiwul dëgg moom mooy ku àndul ak li li alxuraan wax mooy newoo ci dëgg mm-hmm. mu ne nag justice bu ngeen gisee ma teg ko ci kaw suuf mm-hmm. bëgg ma ngeen doxal ko mm-hmm. lan moo tax yàlla teg ko mu ne allah taqaw fil mizan mooy dama leen ko wan leeral leen ko ci sharia mu leer que ne lii la ngir ngeen baña a ëppal bay bay bay bay jéggi dayo nag ci envers les autres ci justice bi nga war a def envers ñoom bul wàññil kenn dëggam hmm. waaye bu ko yokkal tamit loo xam ne defu ko wala amu ko wala àggu fa hmm, bu leen dépasser les bornes hmm, xam nga xam nga boo seetloo Taha. Hmm. boo seetloo dafa am ñoo xam ne. Ah, ah ah ouais tu vois. bon bon courage. Hmm. merci encore pour le chocolat. chocolat <laughs> je vais me régaler hmm. moo tax mu ne. mooy xam nga am na ñoo xam ne. buur yàlla nag justice bii muy wax bokkul ak ëppal moo tax mu ne allah tatghaw fil mizan mun na fab de maanaam <laughs> rek day dugal ci gémmiñ gi mm-hmm. <laughs> moo tax mu ne mm-hmm. mooy dangay gis gaa yoo xam ne xoola xoola xoola tubaab yi ñoom dañu mm-hmm. ëppal ci benn ki mooy ay droit des animaux nga dégg ñenn ñan ani chien bi moom nit kee yem. waaw waaw waaw gis nga ko. mooy xam nga yooyu nag affaire yu ëppal la. <laughs> waaw xoolal même si rey <laughs> waaw loolu ëppal la dañ leen di maltraitant. ban maltraitant ñoom lan lañ bëgg. kan mooy jàpp ay xar bi leen yar ngir lan ngir ñuy màgg doon ba dee. <laughs> mais yow ban intere ak. ñoom ñu gis nga ko. non man damaa gisagul ñoom nañ ma jox exemple. seen nit koo xam ne. Eh, organisation. yooyu yooyu ay L deux cent quatorze xaw ma. waaw waaw mooy ne mooy ñooñu ñu wane image yu gars yi rek. Ah. abattoir yeeg yooyu. mooy même bu dee ne image yi nii tam moo mooy ni na niñ koy defee baaxul mais est-ce que yow mooy ne ñoo ëppal ñoom. waaw waaw ndax ñooñu ñiy wane image yooyu ñoom. waaw dañoo ñoom il sont mm. contre gars ñi ñii di lekk. Mm-hmm. yàpp am na ci ñoom ñoo xam ne dañu dem ba. Uh-huh. mooy produit buy jóge ci ci ci ci animal lañ bëgg mooy meew luñ ko naan. meew nii meew mu jóge ci ay. waaw sax waaw waaw c'est ça. Mm. mais xoolal ñooñu. loolu nag ab ëppal la. waaw nga xam ne sax duñ lekk yàpp. ay nag ngir naa leen yar. Mm-hmm. pour lan pour pour tourisme kan mooy ñëw di seetaan ay nag. après naa leen fi bàyyi di leen toppatoo di leen jox ñuy lekk. ba bés bi ñuy dee ñu dee ma suul leen wala yooyu. c'est ça. loolu ak ëppal la. allah tatghaw fil mizan loolu nag. mooy waxuñu façon boobu. naan wooy foo etu mais l'islam kan moom. waaw yonent bi alayhi salaatu salaam. Hmm. da doon tere nit koo xam ne day yéeg ci kaw fas. Hmm. wala mbaam wala euh, yooyu ñuy yéeg wala gëléem. te defoo dara. Hmm. mooy nga yéeg ci nii toog di waxtaan. di comme comme yéeg ci ci ci aw fas. luy dox ji mbedd mi taxaw yaat say ga yéeg ci kaw fas wi mhm. di waxtaan ak gaa yoo jëmale kaa mu ne bu loolu wàccal bu ko def ndax danga koy di danga koy sonal mm. danga koy sonal mooy ne takkal waral mais bu dee am nga loo yitte mais ñëw rek topp noonu toog te da doon tere ku maltraité animaux yi ah, moo tax Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dane mhm. moom dafa gis ay ay kii mhm. Euh, ay ay ay xale. yoo xam ne dañu jàpp ay picc di leen maltraiter. Mm-hmm. mais di leen a gis mer dàqi mm-hmm. booy yi daw. Mm-hmm. mu mer. ne Yonent bi sallallahu alayhi dafa tere lool. ñuy maltraiter mais loolu kan moo ko. xoola imaam Shafi'i rahmatullahi alayhi li mu def. benn yére mooy yére manteau bu bees lay door a sol. toog di jàpp. xam nga muus rek muus moom ni mu féexe waaw waaw xam nga manto bi boo toogee day day day day day muus mi moom ñëw mm-hmm. tëdd ci manto bi ah, moom commencé nelaw mooy manto yooyu ñuy teg comme imaamu Makka yi ñuy teg seen kaw buñ sole teg ko seen kaw mm-hmm. Ah. léegi mu jàpp ba pare. pare dem bay jóg tourné <laughs> gis muus mi nelaw. ndeysaan xëy na da ko summi. mu bàyyi ko ah, fa dem yoonam bàyyi fa yéere bu bees boo bu waaw waaw waaw waaw mm-hmm. gis nga ko normal ko quoi. loolu waaw waaw. Mm-hmm. ak waaja doon maltraité kiiwam ba. Mm-hmm. Euh, euh, gëléem bi. yeneen trois saa saa ñëw moom Seydina Abu Bakar euh, gëléem gi nag mooy dafa bañoon di di di di mooy rebelle wu productif di kii di mm-hmm. di tëb di dal di ku ko jege mu mm-hmm. bëgg ku ko jeg mu mm-hmm. ñu dugg si Seydina Abu Bakar ne yonent trois saa saa defal attention de gëléem gi dafa kii de mu ne ko yow par yow yow yow laay wax nga def attention taxawal. mu ñëw ba ci gëléem gi. Mm-hmm. gëléem gi ne tekk mu sëgg nii mel ni ko koy déglu. waaw mm-hmm. <laughs> après mu ne waa ji yow yow daa am doog mooy. da koo maltraité xam ah. yow moom day day jàmbat ne da nga koo maltraité. wala am na daal lu mu def lu dul noonu dama jàppandoo exactement. Ah, waaw mm. moo tax mu mel nii. Mm-hmm. te xoolal wax. mu ne dafa am benn jigéen boo xam ne jaamukatu yi day woor di julli julleeg woor lay def di jaamu yàlla def lu ne di saraxe mais ñu ñu ñu koy nettali nit kooku ñu ne mais nag dafa moom mooy kim doon wax ne dafa jàpp benn muus tëj ko ci cage bi ci cage am mm. benn cage bu wut joxu ko mu lekk de mm. te bàyyiwul muus mi débrouillé ji ah, ban mu deewee ñu wax ko ne ko kooku noonu yëpp mu ne kooku safara la jëm mm. ak beneen femme bi mu ne benn femme boo xam ne prostituée la prostituée la mm-hmm. boo xam ne mm-hmm. mooy mooy tam tam maroon a naan fekk mu doon dox du mm. voyage ba mara naan nag xamul nan lay def mm-hmm. ba yàlla dimbali ko mu daal di naan mm-hmm. am bi gis benn teen mm-hmm. mu naan bi mu naanee toog tuuti gis benn xaj jóge nala di ñëw di di di di daw di tàllal làmmiñ yi ndax mar mu ne kii de xaj bii de li ma dala ko daloon li ma daloon mar gi moo ko dal moom naa muy wër léegi mu jël dàllam waaw mu jël dàllam dàllam takk ci benn ay yiiram noonu ba ci biir teen bi mu yoor ko ci tànk ndox jox ko mu naan mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu ne buur yàlla jéggal ko ndax. loolu dugal ko loolu mu def loolu gis nga ko. voilà loolu mooy pour war la ne mooy ne loolu mooy maanute mais pas dem nag banaan. waaw waaw waaye yow xaj beeg nit ñi yem. non non loolu mm, waaw waaw mm, waaw wala tuxsirul mizan. Mm. non non waaw allah tuxaw waaw waaw. mu na ngeen doxal nag. Mm-hmm. justice bi ma teg muy maanute gi war a dox seen diggantee nit ñi wa aqiimu na ngeen ko taxawal na ko taxawal te tamit al mizan day tekki tamit balance yi ñuy kiiwe yi ñuy peser ah waaw waaw yi ñuy peser nii ci marché yi mu ne yéen tamit mm-hmm. walla tux surul mizan mm-hmm. bu kenn di jaay ah. yow booy jën di naan na mat naan ki lay jaay ngay fexe di xool ba affaire yi mat te booy jaay nga sàcc gaa yi ay gram bu ko def de mu ne wa aqimul wazna na ngeen mm-hmm. balance na mat ah, bil qist mu jub wala tuxsirul mizan te bu leen ko wàññi bu leen wàññil kenn mm. ndax ku def loolu mm. <laughs> ñooñ la doon dox waylun mm-hmm. ñooñu toskare ñeel na lil mutaffifiin mooy ñuy def lool ah, alladina mm-hmm. ida taalu ala nnaasi yastawfuun mm-hmm. wa ida kaaluuhum aw wazanuhum yuxsiruun mu ne toskare ñeel na ñi nga xam ne dañuy sàcc nit ñi nan moom moo tekki lool mooy lan ida taalu ala buñ demee di jëndi marchandise comme comme commerçant bi mooy ni moo day surveiller waa ji koy jaay na mat ah te yow boo ñëwee na mat mais bu ñëwee loolu mooy hmm. la taalu ala naas bu dee ñoom ñooy sàkku ñu leen di defal en gros hmm. fii yi day mat hmm. kilo yi mat liibar yi mat dara du wàññee waaye wa ida kaaluhum mm-hmm. aw wazanuhum yuxsirun buñ demee nag ba teg seeni étal bay jaay waaw di la ku ñëw ñu njub la sàcc la quelque ay grammes yoo xam ne doo ko seetlu balaa balance bee mm. àgg rek ñu yëkkati ñu dóor ci seen kii yëkkati defal la ci mbuus mi yóbbu la mm. lu ndaw lool ñuy xeer mm. mu ne nag loolu la suñu boroom ne ñooñu waylun ñeel na to mooy xuru mu nekk biir safara ñeel na leen mu ne ñiy def lool alaa yazunnu ulaa'ika annahum mab'uuthun ah, si waaw seen yoon nawu loo xam ne sachet bi dañ ne un kilo la mat waaye c'est ça hmm. mooy ne am am na ñu ko ñu koy seet am na yooyu ñu bari duñ ko seetlu. ñoo koy seetlu kay. am na ñoo xam ne comme ñoo xam ne ah, ci machine yi la jaar ñu defar ko. waaw waaw ko te ne la mbir mi. ne li ci biir bu dee fii dangay gis ñu defal la li ci biir lii la. Mhm. sachet bi lii la. waaw mais am na yoo xam ne même liñ la naan li ci biir lii la boo ko nattee boo ko pesé waatee matul lool. Ah, suñu borom dañuy def lool ala yazunnu xanaa ñooñu xamuñu ne. annahum mab'uthun këne xanaa traversé wul seen xel ba ñuy def lool këne yàlla dina leen dekkal. Mm-hmm. moo tax mu ne. wa aqimul wazna na ngeen taxawal balance mm-hmm. bil qist mu jub. ngeen teg lépp ci justice wala tuxsirul mizan te bu leen sàcc di di xomp di wàññi nekk ci balance nit ñi bu leen nattal kenn ngeen koy peser walla ngeen koy nattal di wàññi loolu voilà ah